الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن هدى بهديهم إلى يوم الدين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bi ñu sant yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu al waahid al qahaar rabbul izzati julli ci yonentam bi xam ne mooy xaru anbiya wa imaamul mursalin alayhim afdalu salaati wa xayru taslim di leen nuyu di leen balu xaq di leen ndokkeel di sàkku seen ñaan ñu jaaroon fi tey ñu ko daaw ñu defee sànni fi rek ay kàddu ngir ñun suñu bopp ñu jëriñu ci ñuy déglu jëriñu ci kàddu gu jot yàlla ak yonentam tax koo jot ak ci biir diinay lislaam yoonu Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu ñu koy déglu am yéene fas yéene déglu dégg xam jàpp yërmande suñu borom la ñuy am yaakaar di ñaan borom bi tabaraka wa taala def guddi gi mu bokk guddi yi gën barkeel ci suñu dund fi ñëw ñu jéggal la say bàkkaar faj say tawat ak say aajo nekk woon na xéewal bu dul def adduna ak alaxeer sutura adduna ak alaxeer mucc adduna dafay lu suñu borom fonk di lu mu réyal dañu faral wax ne suñu borom ci doomu aadama rek la sàkk xarit ci la sàkk ngir jëmale ay waxam li nga xam ne lu tedd la te rëy te biir doomu aadama la sàkk soppe ci la sàkk jëmm joo xam ne moo tax mu sàkk lépp lu mu sàkk fa mu sàkk doomu aadama kon di lu tàmbali te am yemukaay yemukaayam nag fa ñu ko jëmale loo te xàllal ko yoonam moo di ak mat mat mooy lan mat mooy ñàkk yéef ci anam gu ne rawatina anam bi ñu ko soxlaa wala bi ñu ko jubloo wala bi ñu ko sant sant nag ngir sàkkuk mat am yaakaar ci am ko lu war la mat nag juróomi darajay mat moo am juróomi xeeti mat mat gu jëkk gi rek moo ci mat gu dara manquéwul gu mat ba su mënoon a ëpp mat ëpp ko mu di matuk suñu borom tabaraka wa taala mat gi mu mat ci ay turam ak i meloom ak jëmmam ju kawe ji turam yi làmb lépp lu am ak lu war a am di secret bi nga xam ne ci la lu am amee xam ne lu am ci la amee kàttan lu mucc am xéewal ci la ko amee lu alku ci la ko amee ndax ci turam yi lay jëfe li muy jëf ci lay jëf leen teg bindee fii mu am ay tur yu mag ak i melo yu mag ak jëmm ju xel dul xalaat sallallahu alayhi wa sallam dafa ne la ngeen koy màggal di ko sant di ko réel ngeen xalaat nag ci mbindeef yi mu bind waaye bu leen ak i meloom yi waaye bu leen xalaat mukk ci jëmmam jë ndax du ngeen ko jox àqam xel mënu ko jot suñu borom amul bërëb ñëkkul fenn ndax fu mu doon rek moo ko sàkk te ba mu ko sàkkagul fa mu neewoon ba mu sàkkee loola it béréb ba juguf nekkul ci jamono jamono mënu ko am waxtaane nañ ko bataay ndax moo sàkk jamono te ba mu sàkkagul jamono it fam ne woon ak nam nekke woon bi mu sàkkee jamono noonu la mel aras bi ñuy wax suñu borom yemoo ne ci kaw aras moo ba mu sàkkagul aras na mu nekke woon bi mu sàkkee aras ba tey noonu la nekkee kon istawa al arsi lu ñuy dégg la déggub neneen maagul suñu borom mënees koo xalaat ndax loo ci xaar rek ëpp na ko soo julli boo yëkkatee sa loxo di kabar nga naan allahu akbar akbar xarfiyan mooy tekki suñu moo gën a màgg ana lan nga ko jàngaleel bu gën a màgg loolu dana moo gën a màgg moo gën a màgg lépp loo moo gën a màgg bépp màggal ko jox moo gën a màgg jëpp jaamu boo ko jaamu fépp foo ko séenu ëpp na foofu mooy ak bari dafa matale bu moo gën a màgg lu mu doon rek lu kenn mën a xalaat réer bi ñu ko réer yëkkati bi ñu ko yëkkati kañ bi ñu ko kañ teraanga bi ñu jox ëpp na lool nit mënu ko malaayka mënu ko jinne mënu ko kenn mënu ko jox xaqam te war dañ ko jublu xibla fas yéene allahu akbar gi nga wax ne suñu borom a gën a màgg li ma doon def moo gën a màgg li may def waaye laaj na ma def sama kàttan tawxid nga dugal bu mag nga taxaw ci xalaat boobu ak pas-pas boobu kon màgg suñu borom ñu ko foofu mooy màgg gi gën a mag gannaaw yi ak yonent yi ñoo mag seenu mat nga xam ne gannaaw bi suñu borom ñëwee tabaraka wa taala ñoo gën a mat leneen lu mu doon gannaaw seen gannaaw al aqtab mooy xutbul xaw fii ak siddiqoona yi seen gannaaw baqiyat na ñu def ci nit ñi kenn ku ne am nga mat goo xam ne ba nga jógee ci nga jëm fa ngay jaar ba àgg ko ak ña nga seen àggee ci la nga xam ne ngir bëgg a mat dañoo mat ba noppi ca mat ga yàlla ci ñoom yeneen bu xeexam ba kanam def jihaadu nafsi du jàng kenn du ko yar dafa dikkaale mag malaayika yi noonu lañ na aqtaar yi siddiqoon yi am na yoon wu muy jaar ñoom ba àgg ci seen yi nag waaye gannaaw ñoo rek ñoom ñu ko xam mu doon mu des nag nit ñi ñu ci nekk lu bari digg a waxtaane insha allah nit nag na muy mate tey mer boo ko defee manqué nit nit di fàtte te boo fàttee li xamoo wala mu nga waroon a xam manqué nga nit amul doy di maanaam néew kàttan te borom kàttan gu ma mun la matal lenn gàllankoor yi nekk ci kanamam ak jafe-jafe yi matadi boobu nekk ci moom mu war a matal boppam nekk ci li ko wër lépp itam matal di nekk ci suñu borom nag bu neew xëy naa mën na bidéo juddoo jaar xamal na ko ñaari yoon yoo xam ne bu mu ci neex te mu jaar ca ko waxtaane jafe-jafe yooyu yëpp dox diggante mag nag ñeenti noonu nekk ci lu mag muy bakkan ak seytaane ak bànneex ak adduna waaye nag mu am ay gànnaayam yoo xam ne ngëm a ci jiitu ak muñ ak itte ak xel mu leer yëpp suñu borom jox ko ngir mu gànnaayoo ko ngir xeex bi mu ne laqad xalaqna al-insaana fi ahsani taqwiimin suñu borom ne bind na nit ca melin melin mu gën a rafet ci biir ak ci bitti jox ko xel moo xam ne luy dox ci kaw suuf moo di gën a xel ci xel moomu mu mën ci sukkandiku ba mën a tàggat nature bi maanaam lépp lu nekk ci kaw adduna bi tàggat ko ba mën koo jëfandikoo mën koo jëfee lu ko neex nit mën a dem ci asamaan ba àgg ci weer bi romb ko nit mën a fot ci biir nit faj ko ñëwaat ko biir dindaat nit mën a naaw ci asamaan nit mën a nekk fii di wax ak a sori nit mën a nëbb wax denc ko ba mu ko mu génn wax ja ku ko fekk woon dégg ko nit mën a tàggat yaramam ba mën a def loo xam ne da ngay defee am la a jëf kattan nga gépp suñu def ci moom melo woo xam ne mën naa def lu gën a yéeme ba nga jàpp ne lii ba mën ko loolu lépp nag ñu def ko ngir xam yàlla ak jëf ngir daje moom mu ne ko yàlla rek fekk naa ko war a suul moom la bi alayhi salaatu wasalaam waxal nit ñi ne leen nañu jëf buñ ma nangoo sama ab barab ci nañu jëf yàlla wax ko bi yonente bi ne daal di gis li ngeen jëf. bi ci war a tàmbalee jëfam ci néeg bi nga xam ne mooy xolam mu génn ci ñamu seytaane ba du ci dugg. néeg bi nga xam ne mooy xolam mu génn ci ñamu seytaane ba du ci dugg dootu ba xam ne dootu ci am soxla nit ki biir dara ngi biir jëmm ci. nga xam ne malaayika ngi ci biir gaynde ngi ci biir wënde ngi ci biir bukki ngi ci biir xale ngi ci biir seytaane ngi ci biir jëmm yooyu nga xam ne yàlla sàkk ne jëmm ji ci ne ah, aw melo mu ngi ci biir doomu aadama bi doomu aadama war a tàggatu ba melo woowu dañ ci moom lépp melo wum ci bàyyi yar ko ba mu màgg day daal di mel ne loola nga xam ne moom moom melo woowu ci dox yi mu jox jëm ci bëgg a mat nag suñu borom indi ko ci adduna ko suñu borom indi muy ko adduna bépp ak li ci suuf ba tàggatal ko ci asamaan si tàggatal ko jant bi tàggatal ko weer wi tàggatal ko biddiw yi yépp mu def mu di ko topp di dox ci ay service am xam loo ko secret garab yi mu xam bu ci nekk nu mu koy jëriñoo ak pàkk yi tàggatal ko safara ba mu mën koo jëfandikoo na mu ko neex ak tam watandi ko lor tàggatal ndox mi mu mën a jaar ci géej gi mën a jëfandikoo ndox ci waxtu wu mu ko aajowoo wan ko nag yoon bi nga xam ne ci la war a jaar mboolem bi mu sàkk lépp mu def ko mu sàkk ay xawaanin maanaam ay régal yoo xam ne nit ki day jàng régal yooyu ba xam ko dal di mën a jëfandikoo yooyu yëpp ko fekkoon ne suñu borom dafa bind loolu lépp ba noppi sàkkul yoon wu ñu mën jaar sakkul yoon wu mën a mën jaar ba liggéey luy naaw wala luy daw sakkul yoon wu mën a jaar bu man a jëfandikoo li nuy leerloo te taaluñu safara te loolu lépp lu ci nekk dafa am qaida boo xam ne maanaam dafa am yoon woo xam ne suñu borom daf ko xamal doom aadama ji ngir mu mën koo jëriñoo bu fekkoon ne xamalu ko ko woon wala nga xam ne amul yenn règle yu mu war a topp du ko mën a jëfandikoo loolu lépp nag ñu def ko ngir rek na jëf te jëf ji lépp di njëriñam ñàkk jëf ji lépp di loram jëf ji nag am fu mu war a tegu adduna ji ko indi na muy dund gu gaaw gu gaaw a jeex kullu ma huwa atin qarib lépp luy ñëw rek lu jege la suñu borom xamal ko ne man kaana yuridu ajilata ajjalna lahu fi ama nashau liman yuridu suma jaalna lahu jahannama yaslaha matuuran wa halallahu najidayni xamal naa doomu aadama bi ma ko kattan ak xel xamal ko li ko sant ak li ma ko tere lépp gannaaw loolu mu jàkkaarloog adduna xam itam li ma ko xamal bu fekkee ne tànn na adduna daanu ko jox fii ci adduna bi lanu soob waaye lanu soobul du ko am lu mu nam nam lu mu tànn tànn adduna wa ci waaye nag bu tànnee adduna bu ëllëgee leneen lay doon adduna fees dell ak i nëx nëx fees dell ak i ñaaw ñaaw fees dell ak i bon bon fees dell ak yooyu alak nit lii rafet ci bëtam neex ci bakkanam di ko wakk di ko xëcc fekkee ne delloo si na xelam nga xam ne àddina li nga xam ne bis bu nekk mooy xëcc ci xelam di ko jëfloo day dox diggante ba gudd moo tax Sëñ Tuubaa a fa inna li dunia fu mu man tamnau min al huda wa hiya la tanqatiu adduna ay yitte ci nekk yu fees dell yoo xam ne day dox diggante nit keeg jub te itte yooyu du jeex mukk soxla yooyu du jeex mukk te almawtu yaati baxtatan wa rubbama yakunu du ñëw lu te bari na borom soxla yoo xam ne mu ngi nekk ci digg soxla yi fas leen yéene faj ak baax na rek di dox soxla yooyu day ñëw ni ko cërit te soxla yooyu di sotti mu wàcc ko fi c'est bon c'est bon si bu ma aadama wee si bu ma aw te doomu aadama ñaari jikko takk ko yoo xam ne du tàggu mu mukk du màggat ba mu denc moom daf koy màggataale rek te mooy xër ci àdduna doo am mukk lu la doy loo am rek bëgg la ca wàlla boo amee million dina am fukk boo amee fukk dina am juróom fukk wala téeméer boo amee téeméer yaa ngay yot juróomi téeméer ba ba ngay jot milliard du jeex mukk wa tuulul amal ak mëbët mu gudd di ma dëkk ma dem xam ne ay at lay doon di taxañ bis yi rek bis yi di taxañ sa dund bis bu nekk di jéego bu jëm ci bàmmeel nga fàtte ko itte woo woo ko jublu ci la ngay nëbër rek bi doomu aadama ñëwee nag fii mu daal di def kër bii muy kër bu ba faw di goo xam ne mooy yemukaay bi xalaatul ëllëg kër kër ga ca def ba mu jëm yoonam newu ca daal di wacc kon li nga xam ne moom lañ ko digal te mooy dundal adduna ngir namm ci àllaaxira tabax adduna ngir namm ci àllaaxira adduna li mu laaj buñ ko ko joxee tuuti lañ koy jox ci sunu dund ndax lu ñu ko jox rek te muy adduna kese ak perte la kon laa budda min al kaddi wal kadxi fokk nu sonal sunu bakkan lu nu mën fokk nu farlu fokk nu jéem a xam bu nu xamee fokk nu jéem a jëfe nit ki war a rafet si yéwénal rafetalal li nekk digganteem ak boroomam te nekk li nekk digganteem ak boroomam na ko gëm te bu ko weddi mukk na koy fàttali ko te bu mu ko fàtte mukk na koy sant te bu mu bàyyi kent gi mukk na koy topp te bu mu ko mooy mukk na koy te bu ko booleeg dara na koy sopp te bu dara dox digganteem ak moom bu lenn bokk ak yàlla cofeel gi mu sopp ci xolam mu sopp yàlla bu ca dara bokk bu ko dara tiir yàlla te wattandiku bànneex ak bakkan digganteem ak boroomam dañ ko waxtaane buñ demee buñ waxtaanee mbiri jullit ba ca kanam ñu teg ci yoonu murit soo ko ñëw ci sëriñ bi nga xam ne moo sos yoon woowu li nekk sa diggante nit ñi sant nañ la ngay yéwénal ko alquran dafa ne idfaq billati hiya ahsanu fa idallati baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamid yàlla wali xamimu ma wasa ila sabab na ci diine kon li ñu sant bu fekkee ne topp nañu lislaam ñu sopp mboolem bindee fi rawatina mboolem waa lislaam ñu sopp mboolem jullit ñi ñu yëg li ñuy yëg mel ne jënn jëmm lañu ak ñoom ci am lu ko naqar ñun ñëpp ñu am lu naqari ku am soxla ñun ñëpp ñu jóg ndax ku sopp yàlla dëgg da nga sopp jaamam ñi te da nga sàmmoonteeg moom ci jaamam ñi lu sopp kon jullit ñëpp rawatina kilifa yi ak ñi nga xam ne ñu am diine lañu war na mu war naa mboolem mbindeef yi na képp koo xam ne suñu boroom yëkkati na la ci adduna wala ngay boroom diine wala ngay boroomu may am nga xaq ci suñu war naa ci suñu xol ci war naa la rawatina loolu ñu gën a mag war na ci ñun mu rafetal suñu njort ci mbindeef yépp ndax ñaaw njort day indi ñaaw jëf ndax bu njort ñaawee xol nit ki daal di lëndëm seytaane dal di koy takku teg laxaat ko ñu rafetal suñu njort kon ci nit ñëpp ànd ak ñu sàmm ci seen wàll ndax isa saa fi'lul mar'i saa at zunuhu wa sadaq ma ya'taduhu min tawakkuli nit bu ñaawee njort rek jëfam dafa ñaaw waaye bu fekkee ne jëfam dafa rafet xolam rafet du ñaaw njort ci kenn waaye ñaaw njort ba nga xam ne ñi gën a bari ci nit ñi wóor woo leen ku la romb da nga toppatoo fu mu jëm ak lu mu fay wuti te doo xalaat lu mu ne lu rafet la fay wuti ñaar ñi taxaw nga xalaat ne lu bon nit ku la woon gannaaw gisuloo ko loo xamoon ci lu bon wala loo gën ne mu ngi ci moom ci lu bon te wóor la nga wax ko muy loo xam ne bu ëllëgee da ngay taxaw taxawaay boo xam ne danga nga rëcc loolu lépp ndax la nga jëfoon daañu ko fab jox kooku te daañu la ko waxal kooku daal di am lu bokkule la nga ko yéene woon yaa ngi ko yéene woon lu bon ba di ko jëw far sa jëf ji nga jëfoon jëpp nga jox ko ko nga gën a am naqar ndax jëw nit ku waru koo def noonam waru koo def xaritam boo ko defee sa noon sa noon bi gañe na la ndax jox nga ko sa jëf bu fekkente ne nag jëw nga sa xarit amatoo xarit ndax sàmmunti woo war may xaritoo ni nga xam ne noonu lañu ko sant ci diine suñu borom tabaraka wa lépp lu mu sàkk bëgg na loola xeetu bëggin ay xeeti bëggin yu wute nag la amee nii nit ci bëggee alalam la suñu borom bëggee lépp lu mu bind moo waral ñu waral ñu xaraamal yàq moo tax ñu xaraamal tooñ donte ki ngay tooñ ku bon la woon it tooñ bi nga ko tooñ tooñ nga yàlla tooñ nga jëfam tooñ nga liggéeyam te xamaloo sa bopp dara xamaloo koo ko dara xamuloo looy mujjee xamuloo nga ne ci muy mujjee ndax nit kii dëng lool te sàggan mën na mujj mujj gu rafet mën na mujj bokk ci siddiqoona yi di dee fekk mu jege suñu borom lool ki nga xam ne moo farlu bëggam farloom googu ba gis boppam ba di dal ci kaw keneen di ko xeet jàpp moo ko gën mën na mujj mujj gu ñaaw ndax suñu borom di fi alatuhu daqiqatun su ko sëñ ko waaxat laysa tara kayfiyatan laha alladi tadabbara jëfam lu xereñ la nit jóg la ngir lu bon loolu mu jigi tex sabab ak texeem sabab yëkkatiku daraja nit jóg na ngir lu baax loola mu jël ko fu bon jóg di def lu bon resul jóg ngir roy rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam jóg na ngir loolu loolu sabab ak tuubam ba nga xam ne jullit ñépp buñ tuddee kenn muy abubakar siddiq moo ci tegu te la ko taxoon a jóg booba bokkul la suñu borom yéene woon ci moom Umayr ibn Wahb lu mel noon la defoon moom itam jóge Makka ba dem Madina ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuub bokk ci saxaaba yi ci borom daraja ñu kawe yi waxtaan nañ ko ba tàyyi ni ci Hind bintu Utba soxna Abu Sufyaan mi bañoon Seydina Hamza ndax lim rayoon baayam ak rakam ba neex laate ngir ñu rey di tagg ki ko rey xotti biir ba génn rek bi di ko yëy ndax soxare ko rek ak bañ ko suñu borom dogal loola di sama bu texeel kon xam yàlla mooy bañ koo takk fenn boo xamee suñ borom doo ko takk ci lenn doo lu mukk te loo jëf xeeb ko loo jëf ci lu baax xeeb ko loo jëf ci lu dul noonu it naw ko te bu ko tuuta ndax mën na sabab ak texee di la qadar la wala sama tooñ ci boppam nag moom day alak ñi ko def ndax kenn du tooñ mukk mucc cër tooñ li koy waral xol bu bon wala bëgg li ciy amee nga parce que yéene ci moom jëriñoo ko yow xol bu tilim moo ko moo cay xëyir borom nga daax an ka maala naas yahwawka wala tasalum fa wala nit kon war di fàttaliku yawma laa yanfa'u maalun wa laa banuuna illaa man ataa Allaha bi qalbin saliim xol yooyu amul deret ci mucc te suñu borom nee na bis boobee nga xam ne alal yu bari du la jëriñ dara njaboot yu bari du la jëriñ dara lu lay jëriñ dara mooy nga taxaw fa kanamu yàlla ak xol bu mucc ci yu ñu doon wax yépp xol boo xam ne bu set wecc la yàlla rek a xol bu set lu am am solo la ndax am na jëmm yi nga xam ne dañoo juddu seen xel ñu xaw a dof nii nit ñi di leen xeet nga xam ne duñ xalaat lu bon duñ ko fexe ñu tubaab jox simple d'esprit nekk ay simple d'esprit ñoo xam ne xamuñu dara dañoo dof am na àjjana yoo xam ne ñoom rek a cay dem ndax dañuy dee fekk seen xol bi mucc set bëcc moom xamuñu luy nooneel xamuñu luy tooñ xamuñu dara ñooñu nit ñu yàlla may lañu doomu bu nekk nag ci sag farlu yàlla sàkkal na la kàttanu mën a dem ba àgg foofu yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne aksaru ahlil jannati al mulhu wa innama illiyuna li ulil albab ñi gën a bari ci waa àjjana mooy ñu nga xam ne xamuñu dara ci mbiri àdduna ku jóg nax leen amuñu yenn pexe di ay muumin yoo xam ne yoon jàpp leen ñu gën a bari ci àjjana ak ñi nga xam ne buñ leen waaree du ñu xalaat ndax lii nam mën a demee ndax dëgg la wala dëgg li ñu doon wax rek ci lu baax ñu gëm ko jàpp ko ñooñu ñoo gën a bari ca àjjana borom xel yi nga xam ne dañu settantal xam lu nekk nag teg seenu ngëm ci wóolu boo xam ne mu mel na ni mu la leere ne fukk gën a bari ñett nga xam ne bu waa adduna bépp daje woon bëgg laa gëm loo ne ñett gën a bari fukk kéemaan bu ñu mën a def ak li nga mën a wax du tax nga am sikki sàkk ci ne fukk gën a bari ñett wóolu googu mooy yàq yi ñooñu nag ñooy nit ñuy dem illi yoonu dund doomu aadama lu gàtt la bis bu xëyee suuf si dana wax ak moom suuf si dana yéemu ci ni muy nooyoo fi muy tëdd di fi fanaan te bu biir setee mu jóg dem bàyyi ko fa wàcc nag bàmmeel bi nga xam ne daf fay tëdd jëme bu kenn xamul bis bu nekk doomu aadama di ko yedd di yéemu ci moom na muy nooyale ni muy rafetale fi muy tëdd bu guddee fàtte fa nga xam ne fa lay tëdd ëllëg te dund gii dund fii lu gàtt la ko seedee ci dund ga mu fas yéene ci bàmmeel ban sax suuf di ko tëkku waxtu dëggee tànkam ci kawam loolu bakkan teg ko te saa yu ne tawaqqa nafsaka ta'man gawaa ilaha fa nafsu axbatu min sarin wa shaytaana توق نفسك لا تأمن غوائلها فالنفس أخبث من سبعين شيطانا wattandikul sa bakkan sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy sa noon bi gën a màgg bakkan bu ko wóolu mukk mukk mukk boo amee xel da ngay xeex ak moom fu mu wëlbatiku rek nga wëlbatiku geneen ngeen mu ni bakkan day mooy yées juróom ñaar fukki seytaane seytaane li muy bari bari bari texe bakkan na ko yées bakkan na ko gën a am ngaañ loo gën a naqaral sa bakkan te yàlla tax na la tuyaaba ja gën a bare bu la nit saaga ndey wala mu xas la nga ne day tey bëgg naa am tuyaaba ju rëy joo xam ne mënuma bu ma fanaana julli du ko am nga ne ko waaw wala baax na ñu bind la tuyaaba ju gën a rëy tax xeex nga noonu yàlla bi gën a màgg te mooy bakkan seytaane sax war waaye mooy bakkan bu dul bakkan seytaane du mënal kenn dara ba tax sëñ Tuubaa ne inna makaarima alfata bi xasabi makaarihi nafsi wa qadri nasabi doomu aadama li nga amee teraangaam ci kaw ni ci biir bakkanam bare ci àdduna rek ni mu baree lu ko naqari loo xam ne lu bakkanam sib la mu tegoo ko wala ñu teg ko ko mu muñ ko na loolu baree ak na mu tiise la ay teraangaam ëllëg bu taxawee ci kanamu yàlla mbooloo mépp teew noonu la ay teraangaam di gën a yaatoo noonu lay gën a rëy noonu lay gën a màgge bokk nag ci jëf yi nga xam ne ba tey bokk na ci jëf yi nga xam ne buñ taxawee yomal xiyaam ca kanamu balaas ya di peese jëf yi yi ca gën a diis ndax taxawaay boobu sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na ci ñetti béréb yi nga xam ne kenn du fatal kenn bi nga xam ne sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha laaj na ko ne ko ndax nit ñu baax ñi daañu jëriñ ñi topp ci ñoom ñu ànd ak ñoom yomal xiyaam tiis yooyu ñuy wax ndax laaj naa la sànq ne la bi nga ne yow a am bu ñu dekkee benn sagar du wër kenn wëñ xaw fàlle sax du wër kenn ñëpp dañuy mel ne leen suñu yaay juree woon dañuy sëgg di xool seen wewu tànk yi doo dégg lu dul tànk yi dox bu boobaa góor ñi ak jigéen ñi di xoolante mu ne mbir mi gën naa tiis loolu kenn bi tal loolu waaw mu ne nag ndax kon ñii daañu jëriñ ñii dara mu ne ah ñetti mbir nga gis ñoo xam ne de ku fa toll rek ak ku mu doon dootal keneen te da dem ba def sa bopp rek ngay defe ne yow yàlla bind ñetti béréb ñooñu ba ñuy peese jëf yi ci la bokk nit ki taxaw jëfam yi mu fàtte woon ak yi xeeboon ak yépp ndax bu keroogee maanaa yi sax day nekk ay jëmm taxaw saaga yi nga saaga woon nit ki wala xas gi nga ko xasoon day nekk jëmm ju taxaw na saaga wa ñaaye woon lay ñaawe jëf jëf joo jëfoon te mu ñaaw na ñaa na jëf ja ñaaye woon ci xel lay ñaawe ci bëj di jëmm ju taxaw mel na ko dafa yor gànnaay jël si cew bëgg laa rey noonu nga koy bañee noonu nga koy ragale noonu nga koy wattandikoo daañu dana sa jëfale doo taxlikoog moom mukk jamono yooyu waxtu nga xamee ne ñu ngi balance balance yi teg nañ ko ba di peese jëf yi kenn du fa tal kenn kon jëf yi gën a diis ci balance bokk na ci li gën a mën a xett nit bis bët bokk na ci islaaxu zaatil bayni mooy rafetal diggante bu yàqu nga defar ko ñaari jullit ñu seytaane féewale nga sol sa dàll ak tane ci ñoom wax sa wax ju rafet waar leen wala nga li leen delloo seen xel fàttali leen ëllëg ba ñu juboo mu mel ne dundal nga leen ku dundal nit ku ko mënoon ko def ko mënoon def ko yool ba la koy am bala nga mën a yéwénal nit diggante yi nit ñi da nga sa bopp sa xol ba nga xam ne benn dàq ñaaw teef nekku ci amul lenn loo fas lu ñaaw loo fas yéenee jëfan jëfante nit nga fanaanoo ko ci sa xol muy musiba mu màgg du am ci nga rafetal sa njort li ma waxoon sànq rek wattandiku nag ku ñu tudd waxtaan neexee rek koo fàttaliku rek tudd ko te doo wax ci moom lu rafet fekkee ne juum nga ba wax ci nit ku fi nekkul lu dul noonu nga ñaanal ko bu dee ku fi jóge yéene ko yool ba bu dee ku fi nekk nga bal ko xaq wax ci moom di ko yu rafet ak melo yu rafet mu far la nga waxoon waxtandi ko kon gaar gaaru ci doomu aadama yi rawatina nit yàlla yi di wax baat boo xam ne day wàññi ci xolu nit ñi fa ñu tegoon nit ka xam ne bu doon sa nay wala sa baay wala sark wala sa mag doo ko wax ndax jëw nee mu li mooy di bon bon bon jëfe ko jëwa jëwa ko yées ndax suñu daf koy yama lekk lekk sa mëddu mbokk sa mbokk mu dee nga di ko lekk loolu la jëf mel wala tajassasu wala yaxtab ba'dukum ba'dan a yuhibbu ahadukum an yakula lahma axiihi mayitan fa karihtumuuhu naka noonu rambaaj ak reetaan reetaan doonte réew la it waaye wan nga nit ki ne ko xeet nga ko di ko fooye ah suñu borom dana la fooye na ko def dana la ko def te waa ji dana fayu minhum bima fika nit ñi liñ suturaal ci seen ay yàlla suturaal leen bu ko li nit di ko wax bu ko li nit di ko xam bu ko li nit di ko xalaat muy sabab nga xeex ko wala ngeen noone te it day waral suñu borom xotti sa sutura yebal xiyaal ku suturaal sa mbokkum jullit fii ci adduna bu yebal xiyaal la suñu borom suturaal a bañ ku ko xam wala ku ko gis boo xottee suturaam la nga a bañ ci yow bu keroogee suñu borom xotti sa sutura ñëpp ca loola way kun maxaasina ma fihim ida dukiru kuñ tudd rek la war la gën a rafet ci moom ca la nga xam buñ ko attaqué nga défendre ko waaye wala tay ahada yuhum bi ma fiika bul kenn ci sa ci sa bët nga di ko ragaju ci sa loxo nga def siñ bu ko defit ci li nga xam ne mu ci yow ndax ay ji ñu koy waxal mu ci yow de wala jeneen ji ko yées wala adduna boo fi nekkee faw lay delloo sa xel di fàttaliku di toog jotaay yoo xam ne daf lay fóot di taxaw taxawaay yoo xam ne daf lay fóot te nam lay fóote mooy nga delloo si fàttaliku sutraay bàmmeel fàttaliku taxawaay yomal xiyaam nit waru koy dëgg def mukk moo tax sàmm baax day yokk yoonu jaamu kenn ku ne da nga wéet ak suñu borom tabaraka wa kenn di leen ñaareel yomal xiyaam suñu borom jaam bu nekk ak ni jaam ñi toll ci genn wàllu bëccëg dana rënd si ba sif ci yow ba teg la poojam bu doon njit ne la fàtte la ba nga defee nangam fàtte la ba nga la ba nga waxee nangam ndax fàtte la ba nga waxee nangam benn mu baal la ko wala mu topp la ko te mu xiyaam day borom ne ay axsibu linsaan ay ay ko sudan doomu aadama dafa defe ne dañ ko bind rek bàyyi ko noonu boyal ko lu ko neex def lu ko neex wax na ko neex àdduna topp lu neex bakkanam rek su bu ëllëgee dara bi di xew loolu déedéet daañu ko laaj xéewal bi mu mës a xéewloo gépp fu mu ko jëlee nam ko amee ak nam ko xéewloo ndax sant na ko yàlla ndax nam ko amee dagan na ndax xàq keneen néewu ci gum jiwul ndax génn na ci xàq yàlla ci asaka ak leneen lépp daañu ko ko laaj ndax seen mbokkum jullit mi lot sarax nga ko wala dimbil nga ko wala defal nga ko la nga ko mën a def ni ñuy seete ni ñuy limité cër bu nekk lam defoon muy lu baax muy lu bon mu marqué ca ñu jarloog moom la ñuy seete li mu li nga xéwloo ak li nga denc wacc ko fi ak lépp kon yéen a yiw mboolem mbindeef yi li ma ko wax woon toog jotaay yoo xam ne da ngay fóotu te mooy xalaat ndax al fikra day maanaam xalaat xalam daf lay wan rafet rafet yi keneen ngir nga toppandoo ko ngir nga ñee ko ngir jëm ko toppandoo di la wan itam say ñaawteef ak say ayib ngir nga nga nga tiit ngir nga tuub ko kon xalaat bokk na ci li ci gën a rafet nim lay xamale sa ayib bi bopp nga di ko naqarlu wala nga di ko tuub nim lay xamale rafet rafeti keneen ak góor góorgóorlu keneen ak jëfi keneen di rafet nga ñee di ko toppandoo kon xalaat baax nag moo tax suñu borom sàkkal nit loolu yëpp ci cadre l'islam ci cadre yoonu murid itam ci biir cadre l'islam rek la nekk dañ ko wax na ko ba tàyyi li ñuy wax ak iradatu moo di nammeel ci la baatu murid jóge loo namm yàlla namm mooy fas yéenee sàkku li nga xam ne boo amee soxla dangay ngay ngir nam ma faj soxla soosu yàlla tax laa jóg bu yàlla taxee jóg nag da ngay ci sa gannaaw lépp lu dul yàlla loolu mooy turu murid al muridu ki nga xam ne dafa jëm ci yàlla te àggagul ki àgg du murid waasil lañ ko tuddee waasil mën na nekk waasil yam ca mën na nekk waasil ba noppi nekk muusil ki nga xam ne mooy al mooy ki wax ne mi jëm ci yàlla te yoon ñi koy àggale ci yàlla ci la jaar te li ko itteel mooy toppatoo xam ay tegtal ak i ndigal ak i jëf li koy àggale ci yàlla ki ne murid la mu ngi jëm ci yàlla bu amee leneen li ko gën a itteel yàlla la mu wax di dëgg ci moom moo tax murid ñett la al muridu wal maridu al muridu wal maridu wal muridu gayru sadiq hunaka sadiq wa ghayru sadiq ak marid yetti murid a am marid mooy ki féttéerlu nee na yàlla la bëgg waaye taxu koo bàyyi lenn taxu koo def lenn jaralu ko France fenn jaralu ko yàgg fenn jaralu ko ñàkk lenn jaralu ko téye laminam jaralu ko téye bëtam bañ a xool kooku mooy marid al muridu sadiq dégg ngeen ko sifaatu sadiq al muridi bi ixtisaar arbaatin jamatuha xawfa ixtiraar kon murid day njëkk a nekk jullit ba noppi ci biir diine ji ci biir lislaam yi mu nekk nag murid tubaab la ci xoqale minha tabaxuru fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min qabli riyadat id irtiyaadan ma al irshadi qablahuma min jaalibaati ko ruusuma ashaqawaati bokk na ci melaw gaa ñi nga xam ne ñooy murid yi dëgg dañuy géej ci xam xam-xamu sharia booy ko xam-xamu xaqiqa maanaam sharia ñu ngi ci jublu nga xam li ñu la sant xam li ñu la digal ak li ñu la tere na ngay jëfee li ñu la digal na ngay bàyyee li ñu la tere na ngay toppee sa borom ilmul xaqiqati sa diggat sa borom rek la yoonu sharia newu ci yoonu kilifa newu ci yoonu keneen nekk ci lu dul sa digg yow sa diggante ak sa borom rek keneen ki ci dugg mooy sëriñ bi nga xam ne moo lay wan yoon wi te mooy ak sellal rek moom lañ bëgg a waxtaane loolu ngay njëkk xam ba noppi soo ko def riyaaba riyaaba mooy tàggatu mooy entraînement waxoon nañ sànq ne doomu aadama suñu borom ko bind bindin boo xam ne mën na entraîné ba def lu ñu jàppe ne du nitu kese ci ab jabar la wala seytaane la wala wali wuy def karaama la gis ngeen li ñuy wax yoga gis ngeen athlètes yi gis ngeen yu bari yoo xam ne nit ki def ci tàggatu ba def ci lu yéene ñi gën ci yàlla itam biñ xamee ne suñu borom bépp sabab daf koo def ci doomu aadama sabab bi koy tax a bon sabab bi koy tax a not adduna sabab koy tax xam lépp sabab bi nga xam ne moo ko yóbbu ci yàlla itam sabab bu mu ci bàyyee ca des jàpp ko rek sabab booba ca la muy sabab la ko loola jëme la ko ba jëme mu ne nag isirtiyaabun ma al irshad qablahuma min janibat ghurur ma shaqawati nga dugg ci riyaaba te mooy entraîné maanaam nit ki nga dindi lu ciy cërub seytaane lu ciy cërub bakkan lu ciy cërub adduna lu ciy cërub bànneex yépp remplacé ko bëgg yàlla ak xam yàlla ak topp yàlla ak jëf ci say cër ngir màggal ko loolu mooy ak irtiyaab mooy entraînement wu nit yàlla ni dañu entraîné ci wàññi seen lekk ba am na ci ñu àgg ci weer benn doomu ñebe la ñuy lekk moom la nit suñu borom bind na ko doo xam ne mën na loo xam ne da ngay def ne mënu la nekk daañu wax ne Cheikh Abdou Qadir Jilani radiyallahu anhu toog na at di lekk te du naan toog toogati meneen at di naan te du lekk toogati at moo xam ne lekkul naanu seen bii mu def ci géej gi ci tumuraanke ak bàyyi lekk ak bàyyi naan ak bàyyi nelaw ay kawtéef la yu doy waar ba am na ci ñu àgg ci weer benn doomu ñebe la ñuy lekk man leen nit suñu borom bind na ko doo xam ne mën na loo xam ne da def ne mënu la nekk daañu wax ne Cheikh Bouta bi Jilaani radiyallahu anhu toog na at di lekk te du naan toog toogati meneen at di naan te du lekk toogati at moo xam ne lekkul naan sëñ bi mu def ci géej gi ci tumuranke ak bàyyi lekk ak bàyyi naan ak bàyyi nelaw ay kawtéef la ñu doy waar xëy na am naa am ñu laal ci mu ne istiyaabu maal irshad qablahu wa min jaanibaati xuruj ma shaqawaat lu jiitu nga xam liñ la digal ak liñ la tere ba noppi am nameel bu mat ak sopp goo xam ne bëgg a dem ci yàlla la ba yëpp yooyu dëgg ci yow nga bëgg a def riyaada nag te jiituloo yow sëñ Tuubaa nee na min jaalibaati xuruuriñ bokk na ci lii xëcc ak waru ak texe kon lu nekk am na loolu moo waral mu bind lépp loo xam ne murid yi daañu ko aajowoo bind na ay téere téere téere ci tawxid bind ay téere téere téere ci fiq bind ay téere téere téere ci tasawuf ba mu ñaax taalibe yi ci xam lu ko ndax moom kaamil la kaamil bu laay ulumul maarifa yi war a war a indi xëy na biñ naan ko irkan li abwaabi salaatini nga xam ne doom soxna yi dañ daan jaxasoog góor yi ak kàngam kàngam yi li ko sëñ Moussa ko waxee ci bopp Jazaaw Shakur muy ci njëkk wan gannaaw loolu le sib ko bañ ko jublu boroomam bi ñu ko nee li abwaabi salaatin xam leneen wala atlubu xayral ilmi wa diini ñaar rek ma itteel ci adduna mooy xam ak jaamu diine rek xam ak diine ñaar yi dong ba adduna jeex ñaar yi ñoo ci itteel ba mu demee ba wees foofu ba àgg bay way jaawartu xaatimatul mafaafi dafa wane ne yi mu waxoon ne moom la soxla ci adduna ñeent yooyu mu wax raaqani ilal ji ñett yooyu jiimu buñ delloo ci nashadu jooju nafsu ak seytaane ak xawaa dunia mu daal di wane ne dëkkaale nag boroomam dëkkaale bu sax ànd ak alquran bi nga xam ne nee na jagleel na xool muy nafsu mu ne malaktu nafsiyam bakkan mi nga xam dañoo waxoon ne mooy noon bi gën a màgg ci doomu aadama nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yàlla ji ji suñu borom gën a bañ ci yàlla ji ñuy jaamu ci kaw suuf mooy mooy alhawa bànneex mu ne malak nafsi moom moom na bakkanam ba bakkanam du ko xëy mukk ci lu dul lu jëm ci yàlla lu baax rek wa zahzahtu la in iblis moom maanaam seytaane moom soril naa ko wax noonu nag qatal fil bahri seytaane ba kab kabahu xayrul wara ila axirihi ila axirihi ida karatu har aw qaratu har wala iblis foorat ma aman taqaw wala yu bari mu wax wala ne seytaane daf koo ragal ba di ko daw ko kooku noppi na ci axastu min dunya huzadil di naan mu ne adduna yi li muy bari bari bari li may yóbbuloo ba àjjana rek laa ciy jël mooy lan li mu waxoon ne hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan li kay tuti rabba li mun la ñàkk nga xam ne mooy tax jëmm ji nekk fi ci adduna loola rek la ciy jëfandikoo ak jaamu yàlla la ci yéene ba nga xam ndax lépp ak jaamu yàlla la ba muy dem àjjana axal ci min dunya zaadi li hawa nga ne ko sa bànneex nag na nga def ak moom mu ne un qaadali sama bànneex moom wommat ne jëm ci man maa ko moom moog taali bi yem ci man voilà nee la brab moo tax mu ne raas yi idal jinaani jiimu ñett yooyu moom muy nafsu ak xawa ak dunya dañuy ànd ak man ba àjjana waaye wali si waaye jox laay ko euh, seetaane moom du dem àjjana du ànd ak ku baax noonu yàlla la noonu yonent bi noonu moom soril naa ko mu ne nag <coughs> ni mu ko waxee nga xam ne yoonam bi da ngay fonk sharia matal ponk yi matal lépp ba noppi nag dugg ci xaqiqa sellal ba mu set sellal sa digg sa borom mooy tax nga xam yàlla mooy tax nga bëgg yàlla mooy tax yàlla bëgg la nga xam ne kon képp koo xam ne woyofal nga dara ci mbiri diine moo xam murid nga moo xam lu mu doon wacc nga ndigalal Sëriñ Tuubaa fële te def nga lu mu la xam ne sant la ko moom mi di sal li yàlla digli yépp ki nga xam dafa mën a jàpp amul ngant muy dafa ne laysa bi dalika tayammum yawmal qiyaamati siwaa jahannam tiim boobee yawmal qiyaam du ci am lu dul mu ko li mu bind li nga xam ne beral ko kenn jëmm ju ne mën na am lu mu la beral wax la ko nga xam ne loola yow rek yaa ko moom wala ña xeetoog yow wala ña nga àndal waaye li bëgg bëgg ñëpp jaar ci daf koo bind ndax xamoo ne dina fi jóge nit ñi def ci te seytaan yi gi fi du dee léegi xam nga ne adduna dana yàqu ji ba dana indi leneen yu bari yoo xam ne yu ñu mën a waxtaane yu tiit lu ne ci lu mu waxoon waxee ba ne yër na li def ci àdduna amu ci soxla te liggéeyam mat na day dem gis na fi nag nee na lu ko naqari te lu ci gën a mooy ñu ko waxee woon rek ànd ak fujjaar yi maanaam saay saay si di leen di leen gunge ba safara te li ma ci gën a soof mooy gis naa ci ñu ma foogul wax na wax yu wex xat yu bari yu doy waar yoo xam ne moo ko génn ci gémmiñam kon diisal na diine waaye fa dara ci diine ndax moom lépp loo xam ne suñu borom a ko indi jox ko yonent bi salaatu mu indi ko fonk na loola réyal na ko ndax fonk na yàlla fonk yonent bi màggal na yàlla màggal yonent bi ragal na yàlla fonk du bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam du wàññi dara dara dara ci li indi dafa dafay topp farata ak sunna kay ba dikk ci mën du baat yi ak baat waaye bu baax a sax du ko def ndax lu dagan rek sëñ Tuubaa du ko jëfandikoo ndax yéene jëm ci yéene yéem ak jaamu yàlla lay doon te day dem ba loo xam ne mënu koo ñàkk def mu def ko nag ngir jaamu yàlla ak yéeneen waxam jooju daal di d'accord li imam Malik waxoon ne man tasawafa wala mu yatafaqa faqad tazandaqa wa man tafaqqaha wala wala mu jamaa baynahuma faqad tahaqqaqa ci loolu la ñuy bidaayatul faqiiri nihaayatul faqiir faqiir fa faqiir yëpp fa la faqiir tàmbalee di wéy loolu mooy lan faqih mooy kan faqih mooy ci jàng diine ji li ñu digle ak li ñu tere ba xam ko xa am li ñu tuddee al fiqh fi diine léegi nag xam-xam yi diine yi jullit ñi jàng nañ ko ba mokkal ko sharaat ba nga xam ne li ñu tuddee woon al fiqh fi diine nga xam ne dafa boole woon tawxid ak fiq tasawuf ñu mujj def ko ñetti fànn tawxid fee fiq fii tasawuf fee léegi bu ñu nee faqih mooy xam fiq diglu yi ak tere yi ki nga xam ne dafa jàng ba xam yooyu muy wattandiku fa mu yem fa la faqir bi tàmbalee mooy kan faqir bi mooy murid bi ki nga xam ne moomul dara dara moomu ko dafa jox léppam yàlla gisul yàlla ki mu xam ne ki mu gëm ne moo dox diggante moo koy àggale ci yàlla moo koy xamal yàlla mu jàpp ci moom kooka mooy faqir moom lañu tuddee faqir ndax moomul dara adduna medd la moo xam ne képp ku ci laal boo deexee ñu sangala ndax xetu adduna gi dañ xetu medd nit fuqaraa war na ci ñoo xam ne bu ñu dee woon sere a sang na leen waaye xaqiqa ndax laab nañu ci medd mi laab boo xam ne dara xasawu leen ci dara takku ci loolu moo waral shahid ñu naan soxlawul sangu soxlawul xam ne àgg na fa mu mën a yem fi la kooku tàmbalee kon rawante nañu lu tax ku la gën a xam yàlla moo la gën ku la gën a bëgg yàlla moo la gën ku la gën a am yàlla moo la gën te foofu nag di doon dul sellal sa diggante ak sa borom sellal ko ngir yàlla mooy tasawuf mooy am nga ay tawat tawati fii ci sa xol nga di ko saafara ngay faju nga dem ci dispensaire di faju say tawat tawat yi du tawat yaram waaye tawat xol la dispensaire bi nga dem ña lay faj ñooy sëriñ bi sëriñ bi nga xam ne moo wutu yonent ci noonu sëñ Tuuba gis doomu aadama yi niñ mel gis jàngoro yi bari te kenn bokkul ak sa jàngoro daan wax sax ci kanam ndax médecin bi nga xam ne benn piqûre dong la amee ku ñëw moom la lay piqûre borom jàngoro yu bari du leen mën a faj la ngay mën a faj ñëpp da ngay am saafara jàngoro ju nekk loolu moo waral ni mu nit ñi xam ngeen ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit daana ko laaj ne ko lu gën ci jaamu yàlla mu ne ko topp say waajur fekk dafa gis ne kii mu ngi jaamu yàlla waaye sàggane na ay waajuram nga gis ku ne ko ana jaamu yàlla lu ci gën lu ci ëpp doole mu ne la nit ñi nelaw ngay julli fekk na kooku la ko jagleel yooyu dafa bari te li mat a xam la naka noonu léeg sëñ Tuba daan waxe ñoo xam ne seen jàngoro jeneen jàngoro la la mu leen digal ak la mu leen sant di faj jooje jàngoro te du faj jàngoro yi keneen koo xam ne bokkule wala kooku jàngoro ñi nga xam ne euh, dafa dañoo ñëw weesu nañu jàng wala jàng nañu ba noppi mu gis ne ñii seen li ci def jàng ba am xam-xam soobu nag ci dëgg àddina ak jaamu yàlla ba ak yàlla euh, xaju ci mu yóbbu leen ca daara ja tërbiya tërbiya mooy lan tërbiya ngi tàmbalee ci li teqale leen ak nit yi adduna ñi ba duñ leen wàll seeni jàngoro ndax nit yi àdduna ñi adduna la ñuy waxtaane adduna la ñuy jëfe moom la ñuy wut fu ñu toog boo toogee ñoom loolu rek ngay dégg ñu wàll la jeneen jàngoro nit ñu leen bere nag yóbbu leen ca daara duñu gis waa adduna duñ xam li ñu nekkee mooy tàmbali faj seeni jàngoro ñu sori jëflante bi ci àdduna xiiroo bi ci adduna xëccoo bi tooñante bi xër gi mébét yu bari yi ñu jële leen ci loolu yóbbu leen ci foo xam ne dafay wéet ñoom rek a ne ak ñu mel ne ñoom ñu yomb faj xam ne nag ñu itam nit ku ci nekk ak sa shuur wasi na ak sa morom maanaam say sensibilité sentiment ni seeni biir wu wutee ci biir ak ci bitti ni seen xaal ak seen zawq zawq mooy gustation seen zawq maanaam seen i gu ci lu jëm ci tarbiya noonu la wutee ak seen i maqaam ak ko defee waxtu woo xamee ne dem nga am nga ku la tiim ni ko limaam Xasaali waxe radiyallahu anhu wa min awaili tariqi tabtadi ul mukashafaatu boo xasee dugg ci yoon bi te dëggu rek boo doxee tuuti rek kësfu yi daal di tàmbalee feeñ maanaam kumpa yi ñu commencé la di la ko won waaye bu boobaa bul waru bul waru na nga dal di gëm ne yaa ngi soog a commencé te seytaane ci foofu lay làqu ba defal la ko te am na lëndëm goo xam ne day dugg ci xolu jaamukatu yàlla yi bu ñu demee ba nga xam ne ñu ngi gis kumpa yi di faggu di sabablu di def di dindi doomu aadama yi jox leen bopp di leen ñaanloo di leen ziyaare seen xol jeng jëm ci loolu lu bon bon gis ne am nañu daraja wala dara lañu foofa la ñuy dal di yem dootuñu dem ci yàlla bu ko defee dañu mujj maanaam ay jabar rek ba tey lañu ñu mënoon la doon gis lañu doon def ak la ñu doon dindi ñu mën ko ba tey waaye ñu jàppe leen nit ñu àgg te sore nañu àgg jàppe leen ay awliya te duñu wàlli duñu leen indi loolu bokk na ci li tax am sëriñ wóor waxtaan nañ ba tàyyi mbirum tur yàlla ak xatar yi ci nekk maanaam danger yi ci nekk ci boo amul ku lay wam ku jàpp ci sa loxo doomu aadama bi boo xamee ne yoonu tasawuf foofu soobu na ko ba tàmbalee am melaw yi dana jóg dugg ci àll bi ñax bu mu gis xam sekk ñax bi xam la muy jëriñ xam la muy wàññi ba mujj yemul ci xam sekk rek ñax mi ak garab yi ñoo koy wax ñooy wax ak moom di ko xamal fi ñu jaar ak li ñuy jëriñ di ko ko wax mu jàlloog rafetaayu bind li suñu borom bind jàngloog secret yi li mu bind ak mbóot yi ci biir bu boobaa rek dana yëg suñu borom yëg boo xam ne day dàq yëgub leneen ci xolam ak ci yaramam nga xam ne fu mu toll rek mu ngi yëg yàlla yëg gu tax dootu mën a yëg leneen di dem ba àgg ci àgguwaay boo xam ne te fekk na loolu yëpp kat mu ngi ci yoon wi murid la nekkagul waasil àggagul àggagul ci àgguwaay ba nga xam ne kon war nay tàmbali sant suñu borom ci xéewal yooyu mu ko xéewal ndax mën na rocc xéewal gi ndax ñàkk sant ndax xéewal boo gis ci àdduna sant war na ca bu ca bu sant ga ñëwul day dal mu wëlbatiku doon mbugal dootu doon mooy waa ji mujj doon ab jabar itam alquran dafa ne fakkuru ala allahi la allakum tuflihuna na ngeen di fàttaliku na ngeen di xam xéewal yi suñu borom yi ndax ngeen texe kon ñàkk a xam xéewal yi te kon doo ko ci sant te ñàkk a sant dana tey nit ki texe ndax tafakkur xalaat yooyu ma waxoon rek mooy tax nga xam xéewali suñu borom ba mën ko cee sant mooy tax nga xam say bàkkaar ba di ko naqarlu mooy tax nga xam itam ñeneen ñi nga xam ne wuute nañoo ak yow jëf ci baax le ba nga roy leen ni ma ko waxee woon rek sànq rek fakuru ala allahi wala taxsa fi lardi mufsidina na ngeen di fàttaliku di teewlu xéewali suñu borom yu mag yi leen xéewal wala taxsa fi lardi mufsidina waaye bu leen jàpp xéewal yooyu wëlbati ko jëfandikoo ko ci bànneex wala jëfandikoo ko ci noone wala jëfandikoo ko ci tooñ wala ci càggante wala tax taw fi la di mufsidina ak la allakum tuflixuuna kon murid bi li njëkk war na sopp sëriñam ndax li mu koy àggale ci yàlla ak li mu koy fàggul ak pexe mu xam ne mënu koo fay xam ne bu faboon yàppam ak deretam jox ko it koo fay na ko màggal dayub màggal na ko teral dayoo teraanga ñi xamul tasawuf nag xamuñu loolu toujours dañuy critiquer yu mel noonu muy dugg ci loo domaine boo xam ne xamuñu ca dara ndax jànguñu ko ndax gëmuñu ko. day topp ay ndigalam lu mu ko mën a digal rek ndax cheikhu tarbiya day cheikhu tarqiya lu mu la digal rek moo gën lam la digalul donte gis nga ne dafa juum it njuumteem loolu moo gën sa ñàkk a juum. na. wattandiku lépp lu mu ko tere bu mu dingat ci xolam mukk mukk mukk ak lu mu mën a gis bu mu dingat ci xolam ndax mooy tax mu jariñ bu ko defee rek dootu jëriñu ci kooku boo ko sàkkee foo ko yemale rek wala nga gis ci moom ak doomu adama kese sa jëriñu ci dana jafe ñe war naa da war naa lépp lu tax moom loolu sunna la Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma dañ ko mës a gis benn garab ku ndaw bu sax di ko jubbanti di ko jub di ko téye bant di bale taatu garab gi di fa toog bi ko laajee garab gi loo ci am mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa toogoon ci wetu garab si loolu mu fonke garab gi ñu gisul yonente bi te gis koo xam ne mooy taxaw taxawaayu yonente bi ci jaar leen ci yoon loolu la ko war a fonke tëggin yoo xam ne moo ca war ñu tëggin ànd ak moom te it nag mu suufeel ci noonu ñuy bëggee doomu muus yi li ñuy for for for nga xam ne kenn ku ci nekk benn xeetu jaamu ngay saxoo bañ la bindee ba ba ñuy ëpp bufte bi ajallu min ad-dahri am na ay itte yoo xam ne yi ci gën a tuuti moo gën a màgg jamono ya ci gën a rëy nag amul yemukaay lahu himmamun laa muntahan li a wala wa himmatuhu sughra ajallu min a dahri foofu ne itte mën a yem nit koo xam ne kenn du la fekk nga tëdd mukk ak loo sonn sonn te dëkkee coono doo nopp lu mukk foo toll yaa ngi ci li nga xam ne rek moo lay gën a moom nga moom moom nga ci ngay wut ngërëm yi suñu borom guddeem ak bëccëgam yem képp lépp lu muy def ak jaamu yàlla la itte joo xam ne day jëf li nga xam ne nit ku mat moom lay jëf di jëf li nga xam ne moom doo nga ko yeyoo du noppalu du tëdd ci dal du dox ba geesu du teen asamaan du dox ba wicc ay loxoom du sol lu rafet loo xam ne lii dana nekk tedd nga rek maanaam loo xam nit ñi koy jëm rek dana euh, yelloog niñ koy fañ koy teg rek lay sol dafa noonu koo lenn loo xam ne li lu neex la sëñ Bachir lu wax ne nii ngeen xamee ne da ngeen dégg ñu ne ndoxum ñuul néew na lu mu ko daan naan fokk mu am lu mu ci daan def daqaar wala lenn loo xam ne dana ko soppi am soxna soo xam ne dafa daan daf ko daan defal junjeer ngir loolu di ko ko indil ngir bu war koo naan benn bis mu jóg soxna sa yónnee karaas bi nga xam ne ci la def junjeer bi bi mu agsee ba jox ko ko mu xam ne junjeer ji la te def nañ ci suukar mu yëkkati ko jox ñu ne woon ci wetam teen bi ne woon ci kanamam mu ne nañ ci duy baat ñu duy ci baat ndox mu xaw a sedd mu sotti ko ci xoram sànni ca yëngal ko ba mu saf mu naan ca ne bakkan kenn du ko tàmmal lu neex itte joo xam ne buy seetee li mu bind dañu naan ba mu fi ñëwee ba ni mu fi jógee bu fekkoon bind rek lay liggéeyee du bind lu toll nii fonk julli ba sàkkal ko waxtu julli ba julli foo xam ne kenn mësu faa julli wala kenn xamul ko fa mës a julli te xamuñu keneen te ne fa julleem déet ñu ngeen koy faral di waxaaye te loolu lépp dafa ne teewul mu ne salaatu sitta bi madxi sitta taatihi batta ma attifaay te bu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-benn weer tagg ko juróom-benn weer ak jaamu yàllaam bépp xeetu jaamu yàlla la boole waaye gi ci gën a doy waar ndax mu di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci la waxee ne tawaytu tariqa alqawmi waqta imtidaaxihi wa li qad qada alxaajaat bi rawdi wal basti bu may tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay taxañ yoonu gaa ñu baax ñi ñu jaar jëm ci yàlla lu ko waral sopp gi mu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba suukar safatul ci moom kaani safatul ci moom dara safatul ci moom sopp gi bi sallallahu alayhi wasallam gis xool ku mu jur du ko xàmmee sopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam te yooyu yëpp bu ci ne am na xissa yoo xam ne euh, moo ko euh, leeral sopp ko ba nga xam ne waxtu wu koy tagg li ahlu tasawuf di wax al ufuqul mubin ak al ufuqul la'la min al qalbi xolam day àgg ci fu ñuy wax al ufuqul la'la nga xam ne jaamu boo fa jàmm mooy ëpp doole jaamu yépp nga xam ne doomu aadama dana dem ba jub ko ba ba jub ko rek te àggagu ca ñaari rakkaam gën jaamu mbindeef yépp ba yàlla bindee àdduna ba ba muy ëpp buftali foofu xolam di toll ci buy tagg yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama amul genn jaamu goo xam ne xolam dana fa toll bu ko dee def ndax bëgg i mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mooy bunt bi koy àggale ci yàlla ndax dafa ne dalla ni allahu ala xayril wara wa qaadani xayrul wara jëjil wara ne dalla ni ala muhammadin wa qaadani li samadi te juróoy mat na cee roy ko borom maqaama waxee rek wa in lam yablughu zaayi'u sha'wa aji soox du jot bu jaaree ci lef mi naaru góor ba nga xam ne dafa dàq doo ci naaru góor yi daw la mu mën bu tee na jaar ci yoon wi mooy nañu roy nañu roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu roy sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu loolu yëpp waxoon naa ne lii baas bi mooy xol bu set boo xam ne yàlla nekku ci ak leneen wala nekku ci ak dara bu dee teew fu mu toll ne moom kat ëllëg daañu ko xisaab ci zarra ak xisne ak fatil ni mu ko waxee rek ci benn pepp sunguf bu xajul ci bët xajul ci bàmmeel te boo nekkee moom ci bàmmeel ba mu lëjël la wit itam yomal xiyam ko xisaab te daañu ko peese boo xalaatee nag loolu ëllëg da saxal sa xol ci da nga xam ne la gën a يحاسب المرء على القتمير مع الفجر وعلى النقير wax na ko dama kon murid bi war na ragal taxawaay boobu war naa am li ñuy wax izzatu nafsi izzatu nafsi mooy lan te da ngay bakkan maanaam na sopp mbir yu rëy yi te bañ a yu suuf yi ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne kaana yuhibbu maali al-umuri wa yakrahu safsafaha wala safasafaha nay jëf lu rëy bëgg lu rëy nay wut lu rëy nag nay tegee fu rëy bu mu topp lu sew mukk bu mu bëgg lu sew bu mu ànd ak ñu sew bu mu jëf-jëf ju sew bu mu wax wax ju sew ak itte ju kawe ndax mooy war waayam min al mataaya bi himmatin aliyaati ak doylu xol ndax doylu ak ñàkk ci xol la nekk xolay doylu xolay ñàkk doylu ndax yonente bi sallallahu alayhi wa ne doomu aadama bu fekkoon ne dafa am ñaari xur yu fees ak wurus ak xaalis tam bu tee muut xur bu ko ñetteel ndax biir doomu aadama bi suuf rekk a koy fees day dee rek ñu suul ko suuf a ko job waaye leneen ko job kon la la nekk waaye kenn amul lu doy kenn loo doy loo daanaka lu bu fekkee ne amuloo doy lu xol seetlu boo seetloo nag yoon wi fa mu tàmbalee ak na mu tàmbalee ak tumurank gi ci amoon xam ne mu ngi rekk a takku itte rek a takku gëm yàlla ak wóolu ko rek a takku mooy tax doo yox yoxi doo dellu gannaaw bu adduna bépp walbatiku woon jublu ci lor la doo yox yoxi mukk ni ko sëñ bi ci misaal ko jinaan rek sëñ Tuubaa ci boppam moo njëkk a tàmbali gi tumuranke gu doy waar gu mel ne saxaaba yi ñu tumuranke woon njaal beenu lislaam xam ngeen ne mbokk yi ko jege moom mu ci bari keroog dañu dencee Mamour Anta Sali te sëriñ si di ko wax nga dem ndokkeel Lat Joor da nga waxtaan ak moom mu teg la fa tegoon sa waajur booba ci at ci zahir ku néewi at la mu xam ne dem ndokkeel gi day danaa ko def maanaam xaritu waajuram la woon waaye la ca def li ngeen wax day dara ci àdduna jaraluma ko dal di am nag ci doomi soxna yi ñu gise ne dafa xeeb waajuram dafa gis gise ne li waajuram nekkoon du noonu ci seen gis-gis bu ñaaw kon mu am ci mbokk yi ñu ko dal di wan gannaaw tuuti ngir loolu doomu soxna yi itam gis ni mu tàmbaleeg ni mu mel ak ni mu wuuteeg ñoom ñu dal di gis ak wuute bu am seen diggante ñoom ñu dal di fës ak xeebeel fas itam tuuti kañaan akub ñee daal di jël seen distance ci moom bu def cedd yi ngeen gis ba nga xamee ne benn cedd boobu tuuboon na te bokkoon ci ñu doon xare Samba Sadio te butin bi ñu jëlee woon ca xare ba bi ñu reyee Ahmadou say Seyxu te ñu séddoo ko te Tuubaa ne ko li nga cee jëlee delloo ko ñu daal di gis ne kon alal jooji nga xam ne alqaadi ma jaxate kala rahimahullahu teewoon na ca bañ koy séddale te waxu cee dara wala amoon na ca Lat Joor noonu ñu gis ne kon ñooñu ñëpp di ngat na leen wane ne ne ñu ngi lekk lu xaraam wane ne ne jibuñu ba xam ngeen xew-xew ba ba mu dajee alqaadi ma jaxate ci kanamu Lat Joor dafay gudd ñooñu itam daal di jël seen distance nga xam ne amul kenn kon koo xam ne kii xolam jege na ko kuddul taalibe yi jeexagul suñu boroom dal di def tubaab bi ragal ko wóoloo di ko ko di ko wattandiku ndax ñi fi jóge bu yàggul te xeex ak ñoom ñu gis ni ko nit ñi déggalee ñu jàpp ne mu ngi waaj ngir dal ci seen kaw yooyu tumuraanki yépp suñu borom def ko nag ngir li wax ne tasallin mu gën a sib àdduna gën koo mën a won gannaaw gën koo mën a muñ rek ba xeetu tumuraanki bi ci mujj muy taxrib bi maanaam ni ñu ko yóbboo ci géej gi te loolu far doonoon la mu doon ñaan ndax nit ñi nga xam ne ñoo walbati ku jublu ko mayuñu ko fu mu mën a defee la mu bëgg a def ci jaamu yàlla ba am ngërëmal yàlla ba nga xam ne bu ëllëgee ko topp dana am añ ba mu waxagul wala ne labraaru fi uxraaya wal qaadiri bi leen te xaqiraaya gannaaw gi la wax loolu le mu jógee ci géej gi bu ñu seetloo loolu lépp nag ak li mu mujjee daanu xam ne yàlla rek am solo nekk ci yàlla rek am solo te nag dëgër bopp boo xasee ba nekk ci lu baax am fayda takku ak dogu mooy tax nga jot ci la nga bëgg dañ yaqu si xikmat min ay inaa in xarajat xikam fu mu mën a jóge rek baax na ndax al xikmatu dalatul mumini tan taqtu xaysu wajadaha xekk ma mooy wax ju jëriñ yoo xam ne mën nga koo settantal ba génn ca njëriñ lu rëy wala mu nga génn ca ak leer moo di xamal la lu bari loo xam ne xam gi dana la jëriñ te ñàkk xam gi mën na la lor wa rubba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu nit dana fekke waxtaan dégg ko dem nettali ko keneen kooka ëpp ko ca dégg gën ko ca gën ko koo xam gën ko caa mën a jëriñu moo tax bul xeeb dara déglul ku nekk moom la di sànni moom mu muballaxin aw aamin saamiin bari nag ki la jot li nga gën a jàpp wax jooju gën cee jariñu kala ko jot li jëf nag jëf dafa cër yi dañ ciy jëf di jëf ci xol ni jëf yi cër amee ni jaamu cër amee la jaamu xol amee texe ñetti daraja la ñetti xeet bi ci gën a am solo mooy texe xol te mooy am li nga bëggoon ci yàlla ci àdduna ak àllaaxira ak texe yaram. ak texe bi la wër wa zunub bil qistaasil mustaqim doomu aadama nag ni ma waxee woon rek ne suñu borom bind ko bind boo xam ne daanaka lu ne mën na koo def lu mu jublu rek ci kem ak tàmm ak aadawoo ak toppandoo ak niru niru ak roy ak xeex ba kanam tayeel ak yokkat jamono gi ñu toll nag li ñu tuddee al mughriyaat ci arab mooy wala ak taxadiyaat ci taxadiyaat maanaam défi yi bari na war na tax nit ñi gën a redoubler seeni effort ñoom jullit ñépp ak murid mooy lan défi mooy lan li taxaw jonn ci sa kanam te mën laa yàqal mën laa fëkk yóbbaale la wala mën laa tardeel wala mën laa jaar la foo xam ne bokkul ak fa nga waroon a jaar nga dem bëri ci ko yi nga xam ne ay xemmemteef la nit ku nekk daf koo bëgg dafa bari te amee ko ni nga xam ne noonu nga ko war a amee ngir mu dagan dana jafe ñu bari duñ ko fa nekk dana yàq daañu ko xeeb te daañu yàkkamti itam am ga jamono yoo xam ne caaxaan yi pom yi ak jeexal waxtu ci ay waxtaan yoo xam ne lii sëñ Tuubaa tudde majaalisu shaqaawa béréb yoo xam ne da nga fay toog di waxtaan te la nga fay wax daf lay fàttaloo yàlla danaa fàttale sax waxtu julli Euh, nekk waaye bu mu mën a doon ay nit daje fa nga xam ne sa xel du dem ci yàlla mukk sa xel dem ci lim la digal mukk du dem ci lim la tere mukk da nga fay nekk yaa xal sa bët benn ngay seetaan walla ngay wax wala ngay def ngay def rek ba nga xam ne lu bari raw na la nga jóge fa muy jataay boo xam ne jataayu fert la yomal xiyaam da nga ko jooy jooy yu métti te yàgg bu yomal xiyaam li ci ëpp matière ak jëfi doomu aadama itte yu bari ci défi la bokk léegi bu njëkk suñu maam yi nañ daan bayee bu nawet passé amatuñu leneen lu ñu def mën nañu jaamu yàlla amoon ju nekk léegi néew na nit ki dafa bëgg a xëy bëgg a gon yu bari yëpp ci def yi la bokk yàqare yi adduna buy dox te xamuloo fu mu jëm di dikk jamono bu nekk mu indil la lu gën a yéeme lu gën a mën a tiital ba adduna daj bokk na ci def yi waaye moo tax nit ki war a bañ a noppalu war a gën a euh, yëkkati ay foram ni dañ ko waxee ne wa qallil a faariqil kasal wa qallil raahata qastir lamal yow murit bi mu ne na nga néewal say nelaw te nga tàqalikoo tàyyeel te nga néewal nooflaay bi te nga gàttal say mébét loolu boo ko defee texe insha allah bis bu nekk na la indil dërs na la indil leçon bu bees tàq bu am njëriñ da nga dogu moom nag ci boppam gànnaayam yi mu amee woon li ci gën a moo di wóolu wóolu yàlla wóolu yàlla wóolu boo xam ne adduna bépp bu ñu taxawoon di ko lor yamale na ko bu adduna bépp taxawoon bëgg koo jëriñ nga xam li xam ne yàlla doo nga mën a lor moom doo nga mën a jëriñ mu nekk di koo xam ne ibrahimiyul maqaami la maanaam mu doon sayyidina ibrahima ci maqam ndax yonent yi maanaam awliya yi da ngay dégg ñu ne kii yusufiyun kajub yusuf la wala kii isa wiyun kajub yonent yàlla isa la wala kii ibrahimiyun loolu wuñ ci ne dañoo bàyyi diine Muhammad dem ci diine yonent yooyu déedéet waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yooyu yëpp dañ koo doon ay jikko kenn koo ci xam ne jikko ji nga doon ne bi mooy jikko bi ko yonent sàngam doon noonu nga bokk ak yonent boobu nga jaay ko ci yonent boobu bi waas ci euh, ci yonent yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi waas ci yonent boobu loolu moom la ñu tuddee ne ibrahimi yun nga xam ne ibrahimi yun yonent yàlla ibrahima alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne def nañ ko ca euh, muñ janeex ba mooy catapulte mbaq gi di ko sànni ca euh, xuru safara wa maanaam kàmbuk safara ga wax nañ ko ba tàyyi yoon ni mu wóoloo woon yàlla ba nga xam ne bi sidna Jibril daf koo dogale ci bi muy xalambaay ne ko ndax ma fay safara wi mu ne ko yàllaa la ko sant moo lay yónni sant la ko mu ne ko déedéet mu ne ko bàyyi ma ak moom mu ne ko kon ñaanal sa borom bopp mu ne ko xam na li ma nekkee wóolu si googu mu wóolu maqam boobu ku ca nekk ak na nga ca toll yaay ibrahimiyul maqaami yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne at tawakkulu xaali wal iktisaabu sunnati fa man da'ufa an xaali fa yadu an sunnati yonente yàlla ibrahima alayhi salatu wasalaam mu ngi doon ne ci loolu yonente bi ndax alladina qaala lahum annaas inna naasa qad jama'u lakum faxshawhum fa zaadahum imaanan ñi ko toppoon sax jege gi ñu ko jege tax na mu wàll leen ci melaw yàq yi woowu ba nga xam ne dana gudd bi ñu jógee oxot te ñu leen dañ leen bëgg a rey ñu def ñu néew ñii ñu jam leen jam-jam yu métti bi ñu demee ba jub Madina fekk ne Abu Sufyaan dal di yool dal di fay benn waay boo xam ne dafa neexal waaja ay sendali résin ak yeneeni euh, meññet ne ko demal nga tiitalal ma saxaaba yi ak Muhammad sallallahu boo demee nga ne leen Abu Sufyaan dajale na mbooloo mu xajul fenn fenn fenn nee na day ñëw jekk li rey ñu fi i def wa alladina qaala lahum naasu naasu bu njëkk jooju du kenn ku dul Abu Sufyaan inna naasa qad jama'u naasa ñaareel jooju du kenn ku dul waa Makka alladina qaala lahum naas inna naas qad jama'u lakum nit ñëpp daje nañu jëm ci yéen yow fa zaadahum imaanan ragal leen leen faxshahum loola doolu leen far ak gëm ñu ne bu ñu dee rek dem àjjana nañ leen jaay suñu bakkan ngir jëmme yàlla wóolute googu nga xam ne ñu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam noonu lañ ko donne te nga xam ne Ibrahima ca la ko loolu donne sëñ Tuubaa moom itam ci bi muy daje nasaraan bi noonu loolu mu donn moo tax mu di ibrahima yul maqaami ba noppi di euh, sunniyu boo xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoonam ni mu waxee ne moom xaalam mooy wëkkilu ci yàlla waaye sunnaam mooy faggu ni ko suñu borom sante mu faggu ndax nit ñi mën koo roy di faggu man ko defe naa ne ñëpp yi a jeex nag ak buñ ci war a jiital daanaka loolu waxoon naa ko sax ci waxtaan wi sharia mooy yoon mooy li ñuy wax loi loi moom bu jógee ràññetlewul kenn ak kenn ñépp la la maasale ku nekk ko war a respecté mooy sharia li yàlla digle ak nañ ko war a defee nan koy defee ak kañ lañ koy def ak fu ñu koy defee li mu tere ak nan ko war a bàyyee nga xam ne sharia mooy juróom yii lu dagan lu xaraam lu ñu sib lu ñu sopp ak loo xam ne li waaw lu dagan ak ak saamu xukmi shari xamsatun kuraam fardun mooy farata wa nadbun lu ñu sopp karahatun lu ñu sib xaraamun mooy lu araam lu dagan mooy ma mazun wajhi mooy loo xam ne bu la neexee def bu la neexee bàyyi juróom yooyu mooy sharia sharia mooy juróom yooyu kon sharia mooy def leen lii bàyyi leen lii defee leen ko nii wattu leen lii loolooy sharia xaqiqa nag misaal nañ ko ba tàyyi ci julli li ci sharia ak li ci xaqiqa ko ba tàyyi ay misaal yu wute xaqiqa mooy diggante jaam bi ak boroomam yoonu sharia néew ci yoonu beneen bi def néew ci ni ngay sellale sa xol jëmale ko ci yàlla kese ni ngay jaamoo jaamu gi ni nga koy sellale ak ni nga ciy farloo su borom yi muy jëflanteeg yow yem lay won ci ay secret yem lay may yem lay xamal texe gam lay jox loolu mooy xaqiqa masalan yonent bi sallallahu ngir mu misaal sharia ak xaqiqa dafa ne na nit laa koo xam ne ñaar danañ ñëw fi man ñu xëccoo dara kii gën a mën a wax kii gën koo xam na muy waxee ba may yëkkati lañu doon xëccoo jox ko ko waaye nag na ngeen xam ne ku ma ci fab loo moomul jox la ko safara laa la jox wane na ne dañ koo àttaloo arek rek xaqiqa burum yàlla moo tax mu ne umirtu an uqaatila naas xata yaqulu la ilaha illa allah fa ida qaaluha asamu minni dimaahum wa amwaalahum wa alaan wa xisaabuhum ala dañ ma sant ma xeex ak nit ñi ba ñu ne laa bu ñu ko waxee nag dootuma leen sañ a du ma fab seen alal du ma teg seen der leneen waaye nag yàllaa leen di xisaab bu fekkee ne bañ ko wax du dëgg itam ci ñoom ni naafeq yi def yonent bi sallallahu alayhi du leen def dara sañu leen def dara ndax a lañ ko àtteloo xaqiqa mbiri suñu borom a bu fekkee ne ki ko wax du dëgg ci moom suñu borom moom xam na ko loola mooy xaqiqa mooy dëgg gi maanaam lii li am ca biir mooy nit ki gëmul yàlla dafa wax lii rek ngir mucc waaye sallallahu alayhi wasallam fiñ liñ ko sant lay def fiñ ko yem loo lay yem mooy àtte nit ñi ci seeni jëf ak ci seeni wax ci zahir la ci def mu bàyyi ko yàlla loola mooy xaqiqa kon jaam bu nekk sa digg ak yàlla mooy xaqiqa waaye li nga xam ne moom ngay jëfe ci zahir loola mooy am moom mooy jëfi jaam moom la a ñëw ngir àtte ko loolu mooy sharia leer na lay gënantee ci jamono yi jamono yi ñu ko jëfe xam ngeen ne saxaaba yi alayhim ridwanullahi waxtu wañ doon jëfe mooy bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee ànd ak moom di jaay seen bakkan di taxawal lislaam loola lu wéy la mënatu la am jamono la joo xam ne jamono ko indi woon jamono jooja wéy na mënatu la nekk ndax yonent bi sallallahu képp ku ko teg bët rek te gëm ko am nga maqaamam saxaaba yi te saxaaba yi seen maqaama dafa kawe gannaaw yonent yeeg malaayika yi ñoo ci tegu kon nit ki am na jamono yoo xam ne bu ca jëfee benn ka mu dajee la ko may muy gis kooku ndax am na jaam yoo xam ne di leen xool rek ak jaamu yàlla la dañ tuwaa si ñooñu la bokk xool bi nga koy xool ak jaamu yàlla la jege gi nga koy jege daf lay wàll leer ak ngëneel daf lay suuf boo boo ca yàggee daf lay suuf daf lay melo kooku jamono jooju jëf ca niroowul ak jamono joo xam ne gisuloo ku mel noonu daje woog moom jëf yi dana gënante wax nañ ko ay yoon ci jamono yi ak ci nit ñi maanaam ak ci zorof yi maanaam circonstances yi ndax saaba yi li tax kenn mënu leen a jot ñoo xeex ba lislaam taxaw kon bu dul woon ñoom gannaaw yàlla ak yonent bi kenn du jaamu yàlla moo tax jaamu bu nit jaamu rek am nañ ca wàll ndax ñoo tax nga jaamu ci gannaaw yàlla ak yonent bi kooku ñooñu nag naqari nañoo jot dañu wax du ma dellu ci li nga xam ne moom la wax sëñ Tuubaa di wax di lay xaagal maanaam ña ko nekk yooyu ak li ñu wax ci yooyu ñu wax yëpp day gudd laaj bi daal moo di ne nit am na nag ay xususiyaat nit ku nekk la la yàlla jagleel yàlla su ko neexee mu sàkk beneen nit boo xam ne dafa setal xolam dëgëral yéeneem may ko loo xam ne mën na jëf la ñoo jëfoon am lu toll ne lañu amoon wala lu ko ëpp ndax suñu borom ku tabe la te jeex te yéenewul fenn suñu borom moo xam yooyu yëpp ay kumpa la yoo xam ne suñu borom moo ko xam tabaraka wa taala jaam yi mënuñu ko xam seetal bu ci gën a am solo rek man daal di ñu dem guerre yi dem ci xeex ba li ko ci <coughs> xam naa li ci lëndëm ci xolam wala lu mu dégg nit wax ko ci ba tax mu di ko laaj moo di ne gannaaw geer bi ay tubaab a doon xeexee te ay yéeféer lañu te ñu ñu yebal ay jullit lañu te guerre ku ca dem li gën a not mën ngaa dee xëy na mën nga dellusi waaye li gën a not mooy nga dee wala nga am jam-jam gaañu gaañu loolu kon dal nekk loo xam ne ñii ñi ngi koy lëntlu ñii ñi ngi ci am ay xalaat yu ñuy wax ak xalaat yu ñu waxul am na zahir am baatin benn ndax ñu mel noonu nga xam ne seen jëf dañuy jëf ci zahir di jëf ci baatin bu fekkonte ne sëñ Tuubaa yebalul woon kenn ndax yebal gi mu yebal ay soldaar wayafal mbir mile ñooñu dem ci ndigal te xamoon na ne ña fa war a dee daañu fa dee ña fa def ñi nga xam ne dañuy dellu si ci ndigalam lañ ne kon ñi ngi koy liggéeyal ba dellusi si ñoom ñëpp muy seen njëriñ mu xam ne itam bu fekkonte ne yeblewul woon tubaab bi du tee dana fat ndax booba not na ba nga xam ne amatul benn résistance résistance amatul kon itam mu jaar sàkk te jaar sàkk ko dana indi ay yàqu-yàqu yoo xam ne même ci sharia buñ gisee ne ñaari jëf ñaari yii bii moo gën a néew lor bii moo ëpp lor war na ci nun xat man nu sàkku bi nga xam ne moo gën a néew lor masalan tey ci zahir bu fekkonte ne sëñ bi bañ naa joxe ay soldat tubaab bi dal di jëlal boppam ay soldat sañ na ko am na ci droit bu ko defee dana jël lu ëpp la sëñ bi naroon a yebal bu buñ demee ñooñu buñ leen yóbboo ñu dem ci baatu sëñ Touba ba nga xam ne lañuy liggéey ña ngay liggéeyal sëñ Touba kon ña ngay liggéeyal yàlla duñu dem ña ca dee li ñu dee dañ leen a forcé gàddu nañ seen bakkan waaye duñ am mukk darajey shahid duñ am mukk darajey shahid ba noppi dana doon yàqu-yàqu boo xam ne tam dana créer leneen loo xam ne dana dana dana indi ak yàq ci yoonu murid wala ci murid yi ci seen bopp gis ne sëñ baatil bi dafa jihaad jihaar ku ko def dañ ne man qatala la ulama yi ak mu muarrixoon yi sori nañ ci loolu dem nañ ba tudd ci Seydina Alioune tudd ci ñu bari ci saxaaba yi ci ñi reyoon te sëñ Touba dafa jihaar xalimaam xam naa ñàkkul mu rey ay noon loolu bu ko defee fokk bu fekkee ne war nañoo rey ci ay nitam mu xam ne lii dogalu suñu borom tabaraka wa ndax ñoom dañuy janloog dogal bii ñëw loolu mën nañ koo misaal ci ay xissa yu bare bare bari mu xam ne bakkan yi daañu rot li leen di sooy mooy ñu rot ci sama ndigal tey suñu borom dogal na ba noppi ne daañu rot ba noppi te dana dana dana seen diggante ñoom ak tubaab bi ndax man sama diggante tubaab bi jeex na def nañu lu ñu doon def bàyyi waaye ñoom seen diggante ak tubaab bi jeexul te mën na leen a am na ay illa yu bari yoo xam ne war naa tax sëriñ bi yebal ay soldaar ci ñetti illa yooyu ma wax yëpp. kañ xaw na guddi dama ko jot. Ah, ngeen jéggal ñu rek laaj yi fi ñëw yëpp nekk na laaj yoo xam ne yii wax dëgg yàlla yu am njëriñ la waaye nag lii mu fi sotti ci xéewal ak i njëriñ yoo xam ne yi mënees na ci jëriñu doy na sëkk. ña ngi ñaan rek aw fanam gudd ba daje yi mu yàgg koo def ak ñoom ba lu ci des ren itam ak lu ci des tey itam mën a mottaliku wax na fi loo xam ne lii képp koo xam ne kii sa toog ak sa tekk fës ci jariñoo tax nga di ko def waxuma yow mi ko dégg waaye mën nga cee nett li nit mu jariñu ci jariñ loo xam ne lii ba faw lay dem yal na yàlla guddalu fanam yal na yàlla wérulu yaramam yal na yàlla yokk lépp loo xam ne lii mooy lu gën ci doomu aadama lu yàlla def ci xéewal ak njëriñ dolli ko ci moom ak njabootam yàggal ko ci suñu kanam lii muy def suñu boroom gën ko ci ubbil bunt yoo xam ne yii xalaatu ko woon sax ne dana ca àgg xamu ko woon foogu ko woon yaakaaru ko woon mënu ko woon suñu borom bi nga xam ne xam na loola mën ko am ko yàlla na ko defal bu kawe njortam ci lii muy def li muy li muy dimbalee nit ñi nit la koo xam ne kii ma ngi yor jaasi di jihaad ma ngi xeex guddeeg bëccëg mag ngi taxaw waxtu wu nekk di taxawu lislaam di taxawu jullit yi te wutalu ko fu mu ko dëkkal ak fu mu ko dëkkalul képp koo xam ne kii ab jullit nga di jëfandikoo lislaam waxtu wu sa bët xonqee ci lu la bëgg a jaaxal boobu sëriñ saam bu dikkee dana fa def loo xam ne lii danga mën a jàpp ne kii wutaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon nag lii ñu ci am nañ ci sant yàlla te doyloo ko jéggal ko yeewi ko mu dem noppalu ji wasalaamu aleykum